bi mu jeexee ñaan ba nam jeexe woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bañ ko waxee borom judul ñi bañ ko waxee suñu boroom dane def naa li ngeen ñaan kon nag saar bii nag mooy saar bi mujj muy suuratul faatiha alfaatiha nag dafa bari ay tur bokk na ci turam yi mooy li nga xamante ne nii mooy suuratul yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom a ko tudde woon sax tudde woon na ko beneen tur muy as-salaa muy julli moo tax mu ne qasamtu as-salaa dama taq damaa diviser julli mooy saar mais lool du julli bi ñuy def mooy faatiha saar bii sa diggante man ak sama jaam ak lool le waaye saar bi nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon benn saxaaba boo xamante ne nii moom mooy eh, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla nee na dama doon julli ci jàkka ji ci gàttal daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ba koy woo fekk mu ne ko damaa dama doon julli mu ne ko est suñu boroom waxul woon ne yéen ñi gëm yàlla wuyul leen yàlla da'akum bu leen woowee lima yuhyikum di gisoon nañ loolu le léegi nag mu ne ko dinaa la jàngal saar bi nga xam ne moo gën a màgg ci alquran laata ngay génn ci jàkka ji nee na nag ñu nekkee noon léegi mu téye sama loxo ñu léegi après yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg a génn bi mu demee bay génn ma ne ko ah mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nga ma ne di ma jàngal saar bi gën màgg mu ne ko wa aham mu ne ko waawow mu ne ko mooy alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utitu mu ne ko saar bi gën a màgg mooy alhamdulillahi rabbil alamin muy suratul fatiha bi mu ne ko mooy sab'ul mathani mooy juróom ñaar yi nga xam ne day baamuwaat ba pare nekk yoo xamante ne nii ay tagge yu mag la yu borom bi tabaaraka wa taala ak quraan gu alquraan yu màgg gi nga xam ne moom lañ ma jox saar bii nag moom saar bi am na ñu ne moom Makka la wàcc am ñu ne daa wàcc wàccaat Medinatul Munawwara am ñu ne Medina la wàcc waaye alhamdulillah suñu boroom di tàmbale kon mu ne mu ne bismillaahi mu ne bismillaahi ci turu Allah arrahmaani muy turu yàlla mi nga xamante ne nii moo fees dell ak ngë moo fees dell ak yërmande arrahimi moom la yërmandeem yaatu ci moom lay tàmbale mu ne nag bi mu ne kon alhamdulillah mbooleem cant yi ñeel na lillaahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala al rabbil alamin mi mboroomu mboolee mbindeef yi mooy lépp lu dul yàlla rek yow ci mbindeef yi nga bokk mu ne arrahmaani yàlla moomu mooy ki nga xam ne moo fees dell gi yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu ba daal di daj yépp mooy ati aji yaatu gi yërmande maliki yawmiddin mooy boroom bés ba nga xamante ne mooy bés bi nga xam ne mooy bésu pay bi mooy bés bi nga xamante ne nii ci lay àttee nit ñi daal di leen fay loolu benn jàngin la am na beneen jàngin mooy buuru bés boobu nga xam ne ci lay fay jaam yi suñu boroom ne iyyaaka na'budu iyyaaka mooy ne jaam bi nag fii mooy borom bee doon wax lële lii mu may ko jaam yi ndax faatiha dafa rëy ba nga xam ne bu borom bi bàyyi doon ku nekk ne ko defal defal say ñaani bopp duñ fa dégg façon ñaan yu ne suñu borom sañu li nga xam ne ñaan yi gën ëpp doole yu ñaan yu jaam mën ñaan mu nekkoon kon iyyaka dëgg-dëgg yow dongu de borom bi du yow kese la ñuy jaamu wa iyyaka te ci yow kese nasta'iinu la ñuy sàkkoo ndimbal mooy suñu jaamoo suñu ndim sàkku ndimbal lépp ci yow la ñuy jaar mooy sellal sa jaamu yàlla waaye manoo def dara lu dul daa fekk moom borom bi tabaaraka wa taala mu soog ko te mu bëggoon ko te mu neex ko mu ne kon ihdina yàlla nanguñu daldi gindi assiraata yoon wa nga xamante ne ni almustaqima bi nga xamante ne moo coowooral siraata alladina mel ni dañ ne ko mais wan yoon mu ne mooy siraata alladina yoonu ña nga xamante ne nii an an'amta alayhim daal di ngay xéewale ci seen kaw te ñii doon wax ci suuratul maa'ida bi wala nisaa yi voilà mooy ba muy wax naan ñi nga xamante ne nii ulaa'ika alladhiina an'ama allahu alayhim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa wa hasunu wa hasuna ulaa'ika rafiiqa ñoom la doon wax ne ñoo ñële ñoom dinañ ànd yawmal qiyaam dinañ bokk ànd ak ñi nga xamante ne nii ñi nga xamante ne ma alladhiina an'ama allah ñoom ci ñoom la borom bi daal di xéewale sotti xéewalam yu màgg yi minan nabiyyiina ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam salaam wa shuhadaa ak ñi nga xam ne ñooy martyrs yi wa salih wa siddiqiina siddiquuna yi wa shuhadaa mooy ñi nga xam ne ñooy martyrs yi wa hasuna ulaa wa saalihiina ak ñu baax ñi mu ne wa hasuna ta rafet na ulaa'ika gaa yoo yële rafiqa ak àndal moo taxit yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi muy génn àddina nga dégg ko mu nan allahumma rafiqal a'la allahumma rafiq al-a'la naan borom bi tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan àndandoo ba gën a kawe maa jibrila wa mikaila wa israfila ak ñooñ ànd ak seydina jibril ñoom seydina israfil ak ñi nga xam ne ñooy mikail alayhim asalatu wassalaam kon nag yoonu ñi nga xam ne yey laal la daal di gindi mooy crème ñiñ bind ci yonent yi alayhim asalatu wassalaam siddiquuna yi ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a dëggu ñoo njëkk a gëm yonent te ñoo leen a gëm ñooñu comme façon Seydina Abu Bakar gi ñoom Seydina Ali ibn bii taali façon yooyu la ñooñu ñooy siddiquuna yi ak ñi nga xam ne ndax ba àddina bi tukki mooy suñu borom ñooñ da leen di teg ñoo xamante ne nii dañuy taxaw taxawaayu ñooñu tamit ñi nga xam ne ñoon lañ fi ne woon kon mu ne ñooñu nag wasa shuhada mooy martyr yi nga xam ne dañoo faatu ci toolu xare waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu laajee saxaaba yi ne leen kan mooy martyr yi sama xeet ñu ne ko mooy ku dem ci xare bi faatu mu ne kooku kese yéen de kon martyr néew na ci sama xeet après mu limal leen ñu bari moo tax al imam alhafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi lim na ci ñu baree bari yoo xam ne développé woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci siira bi ñaata mooy martyr yi ñaata lañ wala ñooñu waaye bi ñuy wax fii surtout mooy ñi nga xam ne ñoo faatu ci toolu xare kon nag mu ne wassaalihiina mooy ñu baax ñi mu ne nag kon nag ñooñ ñooy yoonu ñooñu la wax kon ihdina yal nag ñu gindi as yoon wi al mustaqima wi coow wooral daal di dëng wëllif lépp jubal daal di jub jëm ci borom bi tabaaraka wa taala te mooy yoonu ñi nga xam ne ñoom nga xéewale gayril maghdubi yàlla na nag bu ñu boole ci ñi nga xamante ne ñoom nga mere lii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ne al maghdubi alayhim ñoon ñooy yahuud yi alayhim la'inullah nee na mooy yahuud yi nga xam ne mooy boroom bi da leen a jox leer jox leen téere ba pare ñu xam li ci ne au lieu ñu doxe ko ñuy nañu fii nañu bu yal na bu ñuy teg yoonu ñi nga xam ne waaye bu ñu boole tamit ci ñi nga xam ne nag sa sànj dafa dal ci seen kaw wala dollin waaye du caagante ne ñi nga xamante ne nii dañoo réer muy ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala daf leen a digal na leen jaamu leen ma gaay ne ñoom dañuy xalaat seeni xel la ñuy xalaat après na ñun yàlla baa ñu wax la niñ lay jaamoo loolu moo tax ñu ay prêtrisme nga xam ne ñoo xamante ne célibat des prêtres lool yàlla da leen koo mës a digal est-ce que yàllaa digal ne yéen chrétiens yi seen pape yeeg seen pop seen seen prêtres yi bu ñu takk soxna ñuy wër fële nekk daggoog lépp loolu yàlla masu leen ko wax te gisoon nañ ko ci suuratul hadid wa rahbaniyatan abtada'uha mooy loolu nga xam ne prêtrisme goo gële ak nee dañuy wéet di yàlla goo xam ne ñoom ñoo ko alayhim binduñu ko woon seen kaw te farataalee luñ ko woon lool moo tax mooy ak ki sànku dëgg mooy ki nga xam ne li la yàlla digal nga ne ko fi dégg teg ko fi ne yàlla bàyyil man ma xalaatal la loo xam ne moo gën a rafet te moo gën a baax ngir ma man la cee jaamu lool moo tax nag façon yooyu yëpp ñi nga xam ne dañoo xam di doxe seen bànneexu bakkan mooy ñi nga xam dañoo am xam-xam même ci ci xeet wii nii ba pare di doxe seeni bakkan ñooñu dañuy dugg ci mbooleem ñi yàlla mere ndax ñoom dañ leen a jox leer yi ba pare réer ñoo ñoom ñoo ko tey léegi nag ñi réer nag mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo jël torche bi teg ko ci suuf daal di koy suul ba pare nag ne yàlla bàyyil ñun ñu wan la nan la ñuy accès ci yow ñoo ñépp suñu boroom nekk ñooñu bu ñu boole xayril magdubi du yoonu te bu ñu boole ci mbooloo mi nga xam ne dang leen a mere alayhim ci seen kaw wala daalliin du caagante ne ñi nga xam ne ñoo sanku ci kaw àddina ak alaaxira kon nag foofu la saar bi yem foofu la lépp yem di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu daal di koy nangu comme ni nga xamante ne ni noo nee la nangoo ñi nga xam ne ñooy salafuna saalih seen jëf yi ku mel ni ñoom al imaamu Maalik Anas nga xam ne keroog bi muy borom ngir mi gaa yi ne ko mais Malik imaamu Malik rahmatullah alayhi yow gaa yi ngi bind ay téere yu bari Muwatta yi bari na mu ne leen ba bàyyi leen rek yàlla képp koo xam ne yàllaa tax ngay def lu luñ def ngir yàlla lool dina sax waaye luñ deful ngir yàlla du fi taxaw ñun nag ñuy ñaan borom bi tabaaraka wa taala yàlla na ko boole ci yi nga xam ne jëf yi nga xamante ne nii moom lay nangu comme moom mi nga xam ne noonee la ko waxoon te ñu gisoon ko ca istuwaaru qaab haabil ak qaabil innamaa yataqabbalu allahu minal muttaqiin dëgg-dëgg ñi borom bi tabaaraka wa taala di nangul de mooy way ragal yàlla yi yàlla nañu ci borom bi tabaaraka wa taala boole te def ko li nga xamante ne nii loo xamante ne nii dina am ñoo xam ne dina leen yee wala boog daal di leen yokku sopp ci téere borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon dénkaane doon wax ne alaykum bi kitaabillah maa ngi leen di dénk téere bi yàlla bi maa ngi leen di dénk téere bi yàlla bi comme ni mu ko waxe woon ci xadiiru xumm waxoon ko ca aj ga waxoon ko fone ak yi nga xam ne keroog yi mu mujjee dénkaane laata muy génn àddina muy téere boroom bi tabaaraka wa taala yal na borom bi gërëm ñi lépp loo xam ne moom lañ ci wax ak luñ ci def yal na ko gërëm tëfulandi ko boole ko ci nga xamante ne al amalul mutaqabbila wa ma daalika ala allah bi aziz loolu jafewul